léegi nañ ñëw imaam al uh, kii uh, Ibn Maaja ak tamit imaamu Ahmad tamit loolu la ko indi ci kaddu yi nga xam ne mooy moom la yokku fii moom al imaamu Ibn Maaja kon mu ne haddathana rahimahullah Suwayd ibn Sa'id uh, mooy Suwayd ibn Sa'id ibn Sahl ibn Shahriyar al-Harawi al-Anbari Abu Muhammad al-Hadathani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a génn àddina la 240 moom 100 ans la moom gis nañ ko temps yële cent quarante la juddu génn àddina deux cent quarante rahimahullahu taala rahmatan wasi'a léegi moom mu ne qaala haddathani Yahya ibn Sulaym mooy même càllale ginnaaw sëriñu imaamu Bukhari kii ñi ci doon tam mooy Yahya ibn Sulaym an Isma'il ibn Umayya an Sa'id ibn Abi Sa'id al-Maghbuni an Abi Hurayra radiyallahu anhum annahu qaal qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ana xasmuhum yawm alqiyama wa man lii yokk wa man kuntu xasmahu xasamtuhu yawm <laughs> dane borom bi nee na ngi man maay seen xulóowaale yawm alqiyama bi su taxawaay ba te képp nekk ku ma xulóowaale nekk sa xulóowaale man borom bi ëllëg dinaa la yeey ku ma amal procès gañe diñ ko ñàkk voilà après nag ki la commencé di lim rajulun ata bi xadar wa rajulun baa hurran faakala samana wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu walam yuufihi fii walam yuufihi mooy matalu ko payam waaw loo nit ki ba ba ba weer wi dee wala ba mu kii nga tappas ko wala nga ñëw di lakki daadaa bañ koo fay salaire borom bi ne kooku moom bu yow yawmal qiyaama man lay amal procès maa nekk xuloo waaleem non ñooñu moom lii nag borom bi yow manoo ci ne waaw kon xalis baa ngi noonu manoo moo kon yow kon ñeneen ñi nag ñu ne la non non attention ah, du ñetti ñi kese ah, lay salil xasri rek yow manoo ne man beneen ak tooñaange beneen mooy yàlla laay def mais nag mo man nag moom yàlla nekkul sama non non borom bi too tooñkat yépp bàkkaarkat yépp kan lañ kan lañ kan lañ tooñ mais seen borom. seen borom mi leen bind ne leen jaamu leen ma ñu ne ko ñoo lànk lànk ba kandaare mais kooku to kan lañ ko kon kay mooy xuloowaale ñëpp sukk ñii seen cas dafa gën a graw quoi ñoo ñii moom seen cas dafa gën a parce que c'est des trahir c'est vrai c'est des man en chef <laughs> ku ci nekk ci kii ci ñii moom mooy ay trahir man en lañu waaw yu garaaw a garaaw a garaaw a garaaw a garaaw waaw lu garaw lañ doon parce que xoola ko njëkk ci moom alhamdulilah li mu xam ne moom la liggéey comme ginnaaw bala ñuy dugg ci loolu ginnaaw taxriij bi lan mooy lan mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi baabu tahrimil ghadr bunt bii di xaraamal la trahison dañ daan la ne lii kay leen ak waraate mooy yow koo xam ne bàkkaar la boo xam ne borom bi nee na képp ku ci nekkee ci man maay sa xuloo waale yawmal qiyaam mooy yawmal qiyaam boo ñëwee yow amoo kenn procès ak kudul man yàlla mi war a àttee man ngay amal problème yow te nee na wa man kuntu xasmahu xasamtu te képp koo xam ne am naa moom procès dinaa ko dina ñàkk keroog <laughs> loolu kay non loolu moom mooy même mu ñëwul woon ci texte kii bi ko xam yow ndeem yoneen saa salaam mi nga xamante ne moo fi lantinooru borom bi bés boo fi dof dof loo baa ak moom problème yow mal xiyaam non yow moom yàqu nga waaw moo tax Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'dil waxoon ko waaja naan ko Yahya yow Yahya yow yow yow yow yow de yow yow ñi nga ñëw ñëpp yow Yahya am na problème yow daal muy de diw kaza narkat la déew du dëgërul déew jarada da ab matruk la ay waxam jara dàq ganaar mii yow yow ñooñu ñëpp mu ne ko xé taxawal gis nga ñooñu ñëpp ma wax loolu yawmal qiyaam ma taxaw ñoom ñu taxaw ma war a régler loolu ñoom ñoom ak ñoom lool moo ma gënal ma xam ci ñoom ni ñii wéruñu di waxal yonent balay saa saa nekk ci waxu yonent saa saa ñu nekk ci biir kàllale yi fereñ ko laay fa toog ma xam ne ñii ay waxkatu lu amul lañ ma bàyyi noonu ba xeetu yoneen saasaam di jëfe loo xamante ne nii yoneen saasaam waxu ko bu boobaa keroog kañ laay amal procès yoneen saasaam laa amal problème teg ko ku ku am ak yoneen saasaam procès ëllëg bi nga ñàkk maanaam ma ay kii man nag ma am ñoom procès boo gën a lay am ak yoneen saasaam procès moo tax borom xam-xam yépp ijma'u ulama al hadith moo tax euh, euh, képp koo xam ne xam nga ne dëgërul moo xam mu ngi dund wala dundul ci kàllale am da ngaa taxaw ne kii dëgërul moo tax kii ne mu ngi ci muqaddimatu imaamu muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri naysaburi rahimahullah kii la ne euh, Abdallah al-Mubarak al-Hanzali al-Marwazi men borom kitaabu zuhd waaw mi nga xam ne imaam al-Hafiz Hajar nee na jumi'at fi xisaalul xayr lépp luy yiw dafa dajaloo ci moom waaw waaw damaa laaj Sufyaan sëriñam la woon Ibn Sa'id sa'altu Malik ibn Anas damaa laaj imam Malik parce que sëriñam la woon tamit ak Sufyaan lim ñu bari ne léegi ma ne leen waa man nit ki bu dee dëgërul est-ce que am naa ne kii dëgërul ñu ne ko waaw wow ku ci nekk ne ma naan dëgërul <laughs> waaw waaye yow léegi nag yow léegi ñu lay wax naan dañoo sàmm walla moo tax nañ noppi yow loolu kooku teg ko tegal imam Malik teg waajooj di wax tegal imam Yahya ibn Sa'id no kii euh, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq sawri teg waajooji di wax tegal Abdullah ibn Mubarak moomu teg gaa yooyu di jéema naan dañoo sàmm ah ñooñu lan la lan la dara jegewuñ leen ci dara waaw jegewuñ leen ci dara waaw ñooñu ñooy ashaabul wara'i imaamu Ahmad imaamul Bukhari rahmatullahi alayhi teewul woon li ñuy sàmm sàmm buñ gisee koo xam ne dëgëru lañ naan ci dëgëru parce que loolu amaana la amaana la kóllëre la koo xamante ne nii warula sànkoo ci ñoom waaw léegi yow eh, kon. mooy lan moo gën a garaaw trahison boo xamante ne mooy bàkkaar boo xam ne borom bi nee nga koy def boo liggéey may nekk sa xuloo waale ah ah man may nekk sa xuloo waale man ngay mal procès boo war a régler mooy la trahison kon loolu xam nga ne garaaw na léegi nag muy détail ñi nga xamante ni ñooy ñoo nekk ci njom waxtalu trahison mooy yàlla bu nekk xeetu trahison la parce que ba mu leen ne alas ba mu la ñu ne alastu bi rabbukum xaalu balaa la jeex est ce que nekkuma leen boroom bi ngeen war a jaamu bi leen xam moo leen indi moo leen yar moo leen def lépp di leen tekke di leen dundal te moom ngeen war a jaamu ñu la ko waaw ba ñëwee fii ñuy def lu ñu neex te kat daa yónni ay yonent teg ci ay boroom xam-xam ñu ñuy leeralal loolu lépp c'est de la haute trahison mais ñii rek seen moom dafa dafa nekk lu loo xamante ne moom dafa gën pataa ndax boo seetloo ñii mooy non seulement dañu li ñu def dafa am àqu yàlla mais am àqu doomu aadama rajulun xoola ku jëkk gi ata bi thumma ghadar ñëw waat ba mu soxlaa xaalis ba mu soxlaa alal parce que am na lu mu bëgg lu mu bëgg a lijjanti waaw dafa ñëw bënn ay ay bëtam ci sa kanam waaw di waat di waat waaw waat lu ne waat na ko di waat rek naan waaw <laughs> moom kay waat naa ci yàlla moom kay du ma ci jotee moom kay boo ma aalee ba ma kii billahi waat naa ci yàlla waaw këni moom moom moom moom moom du taxawaalu moom bu ma ci jotee ba kii ba liggéen bi moom kay balaa weer a jot maa la ko wax bés sàngam maay ñëwaat ni ma doxe ba fii waat naa ko ci yàlla laay dikkaate ba ci salon bi ne la ne la ne la euh, euh, sëñ bi am waaw akbar <laughs> joxe kàddoom waat ci yàlla joxe kàddoom ba nga wóolu ko defal ko lañ koy defal mu war laa kii mu trahir la comme liñ la waxoon loolu nag xisala daalika li ma doon wax liggéeykat beeg patron beeg ak tamit patron bi nga xamante ne daa ñëw ah <laughs> moo moo tax mu dugg ci biir liggéey loo nit ki ba pare daal di ndóof alalam daal di koy sànni fële waaw waaw <laughs> akbar kon li gravité bi ata bi thumma ghadar mooy ata yaminahu comme li imam al-hafiz ibn hajar mu ne kada lil jami' ala hazf al-maf'ul wa at-taqdir ata yaminahu bi ay ahada 'ahdan wa halafa alayhi billah thumma naqada lii la mooy ata bi dafa joxe ci man mooy lan lan la joxe ak waatam waaw mu ne lool mooy lañ koy natte dañ koo effacé fii mooy dafa joxe ak waata bañ ci ñëm jaare ko ci man borom bi waat ci man joxe pactam waat ci man ci yàlla ba pare daal di trahir waaw waaw mooy la mu joxe woon ra euh, kii matalu ko waaw kon nag ñu alhamdulilah ku nekk ci ñun war nga seet waaw bu la utub xaalis jaralee amub xaalis ñu ne mu ngay tedd nga ci un nit waat waaw ah te nii mooy xam nga lii jikko la joo xam ne yu bari bari bari yu wasaaroo waaw ndax kóolute moo dee daanaka ci xolu ñu bari waaw kóolute moo dee ci xolu ñu bari bu ñu soxlaa lu nekk man non ñu waxee da ngay foog ne gars yi seen lan nañu lem la dañ lay njabar mais gis nga ba nga leen joxee ak waat yi ñu lay waat déedeelu ya lay kii kii li boo leen di jox keroog ngay mujjee gis la ñuy mujjee waxati te lu jëm ca bor bañ la yoral te dañ laa waataloon kat waxu naa la ñu gën a bon mooy ñi nga xam da ngay ñëw di leen ko laaj ñu naan lu tax nga ba koy laaj waaw di la poincer ne sax dootuma la duma la ko jox am na bu ma ko amee sax du ko jox ba pare du ko wax léeg-léeg mu wax ko wala léeg-léeg bu koy wax ñeneen naan bàyyi leen rek hmm. am na seen sagaru lii ñu ma aal rek ñu nekk fi di ma sonal boobu ba léegi am mën naa ko waaye ba lañ cee jot man ñoom la <laughs> yow yàlla nee na yow moom di wax loolu ëllëg man ngay amal procès yow maa nekk sa xulóowaale benn waaw keneen ki moom baaxuran fakala sa mooy liñ la doon wax waxoon nañ la lekk gi nag dañ koo mooy li gën a màgg lu ñuy def sinon boo jëlee alal jooju nga jaay benn gor ba pare mu nekk jàmm kooku noonu nga jël ko euh, liggéey ci kër wala jënd oto wala jënd ciw fas c'est la même chose wala réparer ci sa benn matin bu doon yàqu wala euh, loolu lépp c'est pareil waaw waaw akbar waaw akbar moo na imaam ibn imaam alxaam xajar mu ne al imaam Abu Daawuda soloo na jëlee ci xadiis ibn Umar radiyallahu anhuma lu mu yëkkati yeneen saa salaam yeneen saa salaam ne salaasatun laa tuqbalu minhum salaa ñett ngi nii borom bi du nangu ci ñoom benn julli buñ julli mu ne fa zakara fii tudd na ci wa rajulun i'tabada i'tabada muharrara mooy góor boo xam dafa fekk koo xam ne ku góor la mu def ko jaam waxoon nañ la eh, misaalum Seydina Salman abul islaami al farisi radiyallahu anhu waaw Allahu akbar al imaam al-Xattaabi mu ne intibaadul hurr yaqa'u bi amrayn mu ne nag lii nag ñaari mbir lay nekk te yow am nañu ci waxoon sànq mu ne an ya'tiqahu thumma yaktum dhalika aw yajhad mu ne mooy mu daal di koy libérer comme li ñu waxoon sànq ne ko libérer naa la waa ji def iblis ñëw ci xelam yow da ngaa rëpp sa tool ya nooy def après mu daal di weddi ne non non man su ma koo libérer waaw ma koo libérer waaw mu ne benn ngoog. wasaani ñaareel an yastaxdimahu karhan ba'da mooy ginnaaw bi nga xam ne waa ji daa nekk euh, livre génn na ci muumu jaam comme mu tegoon ne woon day jënd boppam cinq millions saa su ne muy liggéey di joxe di jox patron bi am nu mu koy jox ki ko moom boroomam ba ni muy matale mu matal war a nekk libre waa ji force ko nag malgré ça muy continuer quand di ko liggéeyal mu ne beneen a waaw di ko liggéeyloo di jariñoo liggéey googu kooku di liggéey jaam boobu nga am nekkatul jaam gore na mu ne wal awwal bu njëkk ji ashadduhuma moo ginna a garaw mooy nga ñëw ne waa ji libéré nga ko pare daal di nëbbu loolu ba pare nga bañ ne loolu amul dem ci devant le juge ak fa nga nit ñi ne loolu amul te dëgg loolu doon dëgg al imaam al hafiz na xajar mu ne qultu wa hadithul baab ashad mu ne waaye nag loolu imaam al-Xattaabi wax parce que moom kii la doon wax hadithu euh, imaam Abu Daawud bi ñu la wax sànq bu imaam Ibn Umar bi la doon shara wa rajulun i'tabada muharraran mu ne nag imaam al-Haafiz mu ne maaye nag hadith suñu buntu bii moo gën a tar li am na fii ndax nekk na fi ma katmil itqi aw jahdihi al-amalu bi muqtada zalika min al-bay' wa akli saman mu ne moo gën a tar parce que non seulement bu dee nag comme kaa yële la. libéré nit ba pare weddi ko ne libéré ko du dëgg waxuma ko ne maa ko libéré mu ne non seulement dafa def lool waaye mu daal di teg beneen mbir mooy ba pare jaay waaj ba pare lekk njëgam famin sàmma mu ne looloo tax kaana al-wa'idu alayhi ashad moo tax tar fii ci la gën a tare borom bi neewul ne du ma nangu seen jullit moom man maay nekk seen seen man la amal procès waaw kay <laughs> waaw mu ne qaala muhallab al-imam al-Muhallab rahimahullah nee shadidan li anna al-muslimina akfa fi al-hurriya faman baa'a hurran faqad mana'ahu at-tasarruf fima abaha Allahu lahu wa alzamahu adh-dhill alladhi anqadhahu Allahu minhu mu ne képp koo xam li tax mbir mi tëkku bi ci yàlla tëkku gina tar parce que jullit ñi ñoom ñëpp ay góor lañ ñoo yem ci nekk ay góor képp nag koo fekk ab góor nga daal di koy jaay mooy da nga koo xañ la ko yàlla daganal ci ay doxal ay yoo ay ay ay soppandeku ay lu mu war a def. pare nga xañ ko yooyu ba baal daal di koy obligé mu nekk koo xamante ne ni mooy nag day nekk ci mbuumu njaam gi nga xam ne borom bi toroxtaay gi nga xam ne borom bi moo ko ci libéré woon waaw ali mu ne wa qaala imam alhafid na hajar mu ne wa qaala ibnu kanta al imam ibnu al-Jawzi rahimahullah nee na al-hurr man jana la sayyidu mu ne ja ki gor jaamu bi yàlla la képp koo xamante ne da ngaa tooñ ci kawam am lu tax nga ba nga delloo ko nekk jàpp ka ngay amal problème kay nekk sa xuloo waaye mooy sangam te mooy borom bi waaw mu ne wa qaala ibnul munzir al imaam ibnul munzir nee na rahimahullah lam yaxtalifu fi anna man baa xurran annahu laa qata alayhi waa léegi benn masala ngi waa léegi waa ji bu dee daa fekk koo xam ne gor la comme Seydina Salman histoire am jaay ko radiyallahu anhu wala bokk ñu mel nii kaay ji jël koo xam ne sa jaam la woon mu libre nga ñëw ne libre ba pare jël ko jaay ko waa est kooku léegi buñ découvrir waa ji daa jaay jaam bi est dañoo war a dagg loxo ah mu ne loolu nag ah, boroom xam-xam yi wutewuñ ko ne ku jaay ab gor kenn du ko euh, dagg yaani mooy waaye lim bi idaalam yasiqhu min hirzi misli bu dee ne sàcc ko ci loo xam ne mooy lañ ko doon denc lu mel noonu loo xam ne jaam ba foofu comme yow nga dem ak lii da kii du dem fekk ay jaamu nit nga jàpp ci kenn wala am ñoo ci jàpp daal di dem jaay leen mu ne bu dul lii ah bu dul lii parce que bu doon ne ñoom ay jaamam fam leen def yow nga ñëw jël leen jaay leen ñoo yow dañ lay dagg waaw mu ne nag kon lii lim liñ dëppoo mooy ku jaayut jaam koo xam ne go euh, euh, euh, gor kenn du la dagg loolul ne daa fekkoon koo xam ne koom koo xam ne woom dañ la fañ nekk dañ leen a denc ak yooyu ak tamit fa ñuy nekk yow nga fexe jëli leen foofu jaay leen ba mu des ko mu ne waaye nag que nag ku jaayut jaam kenn du la dagg mu ne loolu nag ba mu des illaa ma yurwa an ali lu dul loo xam ne lañ jël ci saydna ali ibn abi talib radiyallahu anhu mu ne tuqta'u yadu man ba'a hurran yada tuqta'u yadu voilà ah yadu man ba'a hurran dees na dag dog dagg loxo képp ku jaay ab jaam dañuy ne dagg sa loxo qaala wa kaana fii jawaazi bay' al-hurr xilaafun qadim mu ne te nekkoon na ci possibilité jaay ab koo xam ne góor la wute goo xam ne bu yàgg la su martafan ginnaaw bi muy ko tudd mu ne fa ali jëlee Ali radiyallahu anhu man aqara nafsi waaw képp koo xam ne daa saxal ala nafsi ci boppam benn abdu fa huwa abdu képp koo ne man de jaam laa kooku jaam la non dañ lay jàppe jaam qultu mu ne yahtamilu an yakuna mahallu fi man la ta'lam hurriyata mu ne lii nag Seydina Ali loolu wax mooy nit koo xam ne xamul ne jaam la. waaw la ñuy wax mooy qul yahtamilu an yakuna mahallu waaye bërëb ni muy mooy. koo xam ne xamul woon ne moom dafa noo dafa libre waaw ku xamul ne dafa libre ñu ne ko yow jaam mu ne waaw dañ lay jàppe jaam mais bu xamee ne par exemple waa ji mooy moom libre la du jàmm mais bon amaana multi ay problèmes yoo xam ne waa ji ay menaces yum am tax mu taxaw ne jaam laa kooku moom kenn du bàyyi xel lool voilà mu ne laakin waaye mu ne <laughs> rawa ibn abi shayba al imam ibn abi shayba soloona min tariq qatada jële ci yoonu qatada ibn di'ama anna rajulan ba'a mu ne daa am benn waay boo xam ne dafa jaay boppam <laughs> mooy yow nga nekk gor ba pare jaay sa bopp quoi nekk faqada Umar benn am Seydina Umar radiyallahu anhu jamonoom daal di ne aywa atte ne sa waay kon jaam la moo jaay boppam wa ja'ala samanu waa léegi njëg mu def ko fii sabilillah yoonu yàlla <laughs> mu ne wa min tariq Zurara jëlee nañ ci yoonu Zurara ibn Awfa ahadu tabi'in ci taalibi sahaaba yi radi rahima radiyallahu anhum annahu baa xurran fii fii day dafa jaay benn ku libre mooy dafa kenn daa am ku ko yoreel bor xam nga loolu am nay jamono doon am léegi nag yow boo mënula fay sa bor waa ji jaay la quoi ne léegi yow jaay na la ndax euh, euh, la tolloog bor ba mu jaay la mu ne moom dafa defoon lool waaye mu ne wa naqala ibn Hazm anna al-hurra kaana yubaahu fi dayn mu ne imam ibn Hazm euh, menn ala Andalusi rahimahullah borom za zahiri toxal na ne loolu doon na am jaam dañ ko doon jaay ci bor ba ni borom bi di wàccee hatta nazalat wa in kana dhu usra fa nadiratun ila maysara waaw ne ba ni nga xam ne ci la aaya boobu di wàccee suñu borom ne bu dee nit ki léegi bu dee eh, ki ngeen yoreel daa nekk koo xam ne jamono yu metti daa nekk jamono yu xaw a metti daal ba manula fay fa nadiratun xaar leen ila maysara ba kero mu yomb yomb mu koy man voilà mu ne ba loolu ci la dàqe ci la suñu borom dindee ne loolu amatul mu ne wa naqala ba pare moom imam na xal mu toxal an Shafi'i misla riwayati Zurara ne loolu comme li Seyna Zurara wax koo xam ne daal laa yoreel bor waaw ba pare <clears throat> manulaa fay man nga koo jaay mu ne lool mu toxal ak imaamu euh, Shafi'i lu mel noonu mu ne wala yasbut zalika wala aktharul ashab wastaqarra al ijma ala al man mu ne loolu waaye loolu li ëpp ci Shafi'i dañ ne mukk luy moom amul seen seriñ lan la waxe waxu ko waaw mu ne li sax mooy ijma bi mooy conscience borom xam-xam yépp te ne loolu la nekk nit bu la yoraloon cinquante milliards d'euros manoo koo jaay parce que naan ci bor bi loolu moom amul voilà lool ça n'existe pas <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu quoi léegi ñetteel ki ñetteel ki wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajra allah allah ay way jële ak ak baaxut borom bi ne keneen ñetteel ku mujj ki nga xam ne mooy nekk sama xulóowaale koo xam ne dafa salarié liggéeyloo benn nit ñu d'accord ci ñaata la koy fay ñu ñëw ba lool soit nag mu bañ koo matal nag man a nekk ñaari yoon mooy ñaari mbir soit du ko fay du tout wala bu fay ko lu gën a néew la waxoon ak moom ba pare di ut ay lay voilà parce que sa pot mi setul parce que yow la ngay di dese naa demet ta day kacc loolu lépp ci la waaw gis nga waaja yoneen saa sam doon wax ñooñu nga xam ne dañoo duggoon ca xuntuma buntu ba tëju seen kaw gisoon nañ ko ci riyaat bi benn xeer jóge na daal di wadd ba ci buntu xunt mi mooy ci montagne bi ñu ne é lii de bu yaboo ku nekk ci ñun mu tawassul jaar ci yàlla ci jëf ju baax ju mu defoon te yàlla kese tax ngir yàlla sawéñ kenn ke la waxoon nee na man damaa liggéeyloo benn waay après moom mu mer quoi doon ma euh, après mu dem te fayaguma ko woon léegi ma jël la ma ko waroon a fayee daal di ko ci defal jëndal benn troupeau benn euh, ay nag daal bu góor a bu jéer après ñuy jur di jur di jur di jur ba bari nga yaatu benn bés mu ñu mu ñëw ne ma yaa ne ma ne ma ne ma damaa jël sama pay ga ma fi amoon lan ma waroon a fay nee na ma ne ko kaay mu ne ma ne ko gis nga gétt jur gi yëpp gétt gi troupeau bi ferme bi lii lépp gëléb gi nag géeg yu bari ñu fi gis demal jël waa ñu ne ko jaamu yaa abdallah ñëw mu ngir nga may nga may foowe quoi man sama alal laa laa jël si mu ne ko waaw sa alal jooju ba nga demee dama koo jël moom laa investir nii lii lépp nag moom la demal jël waa ji jël ko dem te joxu ko ci benn nag waaw ci la waxoon yàlla bu dee lool de ma koo defoon ngir yow yàlla nag ñu dimbali xeer wi fekk ñaar ñi la njëkk ni nga wax xeer wi dali na ñu daal di génn loolu mooy li nga xam ne moo war mais trahir boo ko defee liggéeyloo nit ba pare fayoo ko lu mat wala fayoo ko biitu borom di nee na maay sa xuloo waalee lëg kon nag loolu gu garaw la waaw ku nekk na seet bu baax a baax a baax a baax est-ce alalu àddina jar na ko waaw ba pare nag di ko di ko di ko di ko <laughs> ana ana sa kii ah ah baax na daax naa ko ah. man de man léegi noonu la ah ba pare di ko bàkkoo nag man deel nekk fi di fay ba sonn man dootuma ci fekk waaw ah, damay jëlub liggéey damay jël nga liggéey boo liggéey ñetti fan man ma kii la dàq la waaw jëlaat keneen fay la xaaju la ma la waxoon mu jeex ah, man kenn du ma rey man waaw kenn du la rey yow yàllaa lay rey ba pare nekk sa sa xuloo waale ëllëg nga naan kenn du ma rey <laughs> yow waaw ak patron yi ñu la waxoon waaw les patrons kii voyous yi nga xamante ne ñooy lëgëyloo nit ñi ba pare daal di naax saa jël jël jël kees ga dem euh, ubbi affaire ba feneen Hongrie wala feneen fii ci France gars yi xëy ñëw fekk euh, clé ñu tëj foofu yëpp waaw. waaw léegi nag ñu nekk ci léegi nag ñu naan ana patron ba nangam ak nangam léegi nag war a seeti ku leen war a dimbali ci ci bu dee réewu tugal yi moom. ah sécurité sociale ay façon yooyu xool nguur gi nan lay jëntee bu dee suñu réew yi moom mooy dóor nga sa loxo ci ëkk wal iyaazu billah loolu lépp kenn yow kooku noonu borom bi nee na mooy suqaloo waale alalu ñooñ leer na du neen boo jàppee ne dina neen mooy bi nee na mu yow yow maay suqaloo waale moo xam yow ab patron da ngay liggéeyloo nit waaw waaw liggéeyloo nit ay mu liggéeyal la defaral la bordage ba pare nga koy dawloo waaw liggéeyloo nit ab lal mu liggéeyal la ba pare nga koy dawloo waaw loolu lépp c'est du pareil au waaw loolu lépp yow borom bi moo nekk sa xuloo waane yawmal qiyaam léegi nag yaay seet waaw nañ la wàcceel kaamil yu la soob <laughs> waaw nga dëkke noonu di lekk alalu nit ñi ci maa tey ñu lay fàttali yàlla ngay mbëllee nit ñi te naan parce que diw laa jokk yow Serigne diw moom ci boppam dana yow yow mere na la bu yàgg waaw te jàpp ne képp koo xamante ne makrallah da ko wóolu di def lu ko neex te naan maa garanti kooku borom bi dina la nattoo ak kéefër waaw waaw dina la nattoo loo xamante ne yow de toute façon ñooñu mënoo bokk ci protection boobu parce que loolu boroom bi defu ko ñi nga xam ne yubaddilullahu sayyi'atim xasanaat loolu defu ko ngir ngay fule jëfu yàlla yi di def lu la neex ci maa tey kon nag ah yaa ibadallah nañu seetaat suñu bopp lii tar na de fii nag ci la mbir mi yem bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di dugg ci beneen bunt ba léegi ci kitaabul umuur al